أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر akuffaarukum xayrun min ulaa'ikum am lakum baraa'atun fi zubur am yaquluuna naxnu jamiicun muntasir sayuhzamul jamcu wa yuwalluuna dubur bal issaacatu mawciduhum wassaacatu adhaa wa amar innal mujrimiina fii dalaalin wa sa'ir yawma yushabuuna fin-naari 'alaa wujuuhihim dhuuquu massa saqar innaa kulla shay'in khalaqnaahu biqadar wa maa amrunaa illaa waahidatun kalamhin bilbasar ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر إن للمتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين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 ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi woon ba tey ci al-jaami' as-sahiih bu amiirul mu'miniin abu abdullah muhammad ibnu isma'il al-buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci sunu jotaay bi weesu yegsi woon yegsi nañ ci baabu nidaa bis salaatu jaami'at fil kusuuf gisoon nañu yegsi woon nañ ci naan buntu woote ci baatu as-salaatu jaami'a mooy nañ dajalo nañ maanaam julli gi ngi nii dajale mi maanaam mooy nañ nañu dajaloo pour julli ci li nga xamante ne moom mooy julli jant bi mu ne qaala gisoon nañ ci hadis sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne daañ ko gisaat inshaa allahu ta'ala mu ne lamma kasafati ash-shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa nuuri inna salaata jaami'a bi nga xamante ne moom lañu jàppoon jant bi ci jamono ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dañu woote na inna salaata jaami'a maanaam ne julli gi waat waan maanaam daje na maanaam mooy ne dajaloo nag ngir ñu a julli gisoon nañ ci baabu xutbatil imaam fil kusuuf buntu bi nga xamante ne moom mooy wax xutba bi nga xam ne moom la limaam bi di xutba ci julli bi nga xamante ne <coughs> moo julli jàpp jant bi ñu gisoon ci waxu sayyidat Aisha ak sayyidatna Asma radiyallahu ta'ala anhuma ñi nga xamante ne ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk ci xadis wax nga xataban nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ne yonent alayhi salaatu wa salaam euh, ñu gis ci xadis sayyidat Aisha boobu radiyallahu ta'ala anha ci xadis bu gudd bi ak xadis bi nga xamante ne tamit moom la. Euh, euh, muy euh, xadi maanaam li nga xam te tam moom mooy ndolleent nga xam ne moom la seen Abdullah ibn Abbas ta'ala anhuma maanaam ak yi nga xamante ne moom la moom la ñu wa moom la moom la ñu wax maanaam moom la wax Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma maanaam ci leeral wax ko ne ko a ah, julli gi kat maam sa sa sa rak maanaam maam sa frère ba sa mag Abdullah ibn Zubair ibn Awwam radiyallahu ta'ala anhuma moom ca Madina moom dafa julli woon ñaar rakka kem julli suba mu ne ko waaw ajal li annahu axta as-sunna waaw ngir ne moom dafa mooy sunna loolu tamit li nga xamante ne moom lañ ci waxoon ak borom xam-xam yi rahmatullah alayhim gis gisi gi nga xam ne liñ gisee wax jooju noonu loolu yëpp kenn ku ci nekk ci ñoom wax na ko maanaam leeral na ko góor leeraloon nañ ko ci suñu jotaay bi wees gisoon nañ ci baabun hal yaqulu kasafati shams aw kasafat maanaam buntu bi nga xam ne moom mooy wax ndax dafa wax ne maanaam jant bi day dafa dañ koo euh, dañ maanaam ndax dana wax ne jant bi euh, dañ koo jàpp wala maanam kasafat la ñuy wax awala ba xasafat mu daal di wax ne buur yàlla moom subhaanahu wa bi muy wax ci wàllu googu ci weer wi daf ne wa xasafal qamar maanaam baatu xasafa la ñëw gisoon nañu wuute gi nga xamante ne moom la indi woon te leeraloon nañ ne ku suufu day wax ne bu day fekk ne jàpp maanaam ñi lëndamaay gi matut muurut lépp bu fekkante ne xusuuf mooy ne muur na lépp te loolu mën na xew ci jant bi comme ni nga xam ne noonu la mën a xewee ci weer loolu moom moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala boog ñi nga xamante ne ñooy sahaaba yi radiyallahu anhum di ko nettali lu bëri ñii indi al xusuuf wala boog al xusuuf ñu indi ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu bi nga xamante ne dafay jàllar bi ko ci biir wax ji ci diggante ñaari baat yi nga xamante ne moom mooy alxusuuf ak alkusuuf gisoon nañ ci baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam yuxawwifu llahu ibadahu bilkusuuf maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam buntu bi mu wax buntu ne yenente bi buntu waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla day dafay eh, dana dana ti dana dana xëbale jaamam yi ci ak maanaam jàpp bi ñuy jàpp jant bi Eh, te loolu moom moom la eh, mu ne eh, qaala abu musa an nabi sallallahu alayhi wa te loolu dañ gis xadis la boo xam ne mi ngi ci buntu bi mi ngi ci téere bi muy kitaabul kusuuf naka noonu gisoon nañ xadis sayyidina abu bakra radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom la wax ni ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne inna ash-shamsa wal qamara min ayati llahi laa yankasifaani li mawti ahadin walakina allaha ta'ala yuxawwifu biha ibada am na gisoon nañ ci beneen riwaaya yuxawwifu bihima ibada maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne naka jant bi ak weer wi ñaari kiimtaan lañ ak mandargay màggaayu buuram bi subhaanahu wa ta'ala ci mag ci mandargaam yu mag yi moom buur ci mandarga buur yàlla yi duñu euh, duñu leen jàpp ngir génnuk àdduna kenn waaye nag buur yàlla subhaanahu wa taala daf ci tiitalee ay jaamam loolu tamit e, gisoon nañu baabu ta'awuz min azaabil qabr fil kusuuf bunt mi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu muslu gi nga xam ne moom la ñuy muslu ci mbugalum bàmmeel ci e, bu ñu jàppee jant bi ba tey gisoon nañ ci hadith sayyidatna Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam e, ci wax wax ne aizan ah, billahi min zalik maanaam ci bi nga xamante ne tamit moom la wax moom la jul julli ba noppi mu noppi mu ne ah, ba mu xutba ba noppi daf cee teg ne maam daf leen a digal mu ne summa amarahum an yata'awwadu min azabil qabr maanaam ne <clears throat> yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf leen digal ñu muslu ci eh, mbugalum bàmmeel gisoon nañ tamit baabu tuulu sujuudi fil kusuuf buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci guddu gi nga xam ne moom la sujuud gi guddu ci Euh, bu ñu jàppee jant bi ñu gis ci hadith sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As bi radiyallahu ta'ala anhuma ba nga xamante ne ca njombal tal hadith ba maanaam ca jeexital ga mi ngi ci indi wax gi nga xam ne moom la sayyidat Aisha wax radiyallahu ta'ala anha ne ma sajadtu sujudan qattun kaana atwala minha musuma sujud mukku sujud woo xamante ne moo gën a gudd ci sujud googu nga xamante ne moom la ñu sujootoon ci bi nga xam ne moom mooy julli bi ñu jàppee jant bi léegi nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala ne baabu salaatul kusuufi jamaa maanaam muy baabu buntu salaatul kusuufi julli maanaam eh, bu ñu jàppee jant bi jamaatan ci mbooloo maanaam lii imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ci leeral ne bu ñu jàppee jant bi def na ko julli te julli goo nga xam te moom la ñuy julli mooy julli mbooloo boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim maanaam daanaka ànd nañ ci ne ki nga xamante ne moom mooy imam bu mag bi maanaam moom bu fay nekkee ci imaamu jumaa ji moom mooy wax ne nañu dajaloo maanaam moom mooy leeral waxtu wi nga xam ne lañ koy def ak jamono ji ko war a def maanaam ba nga xamante ne ci la ñuy ñëw ñu ñëpp mooy woote ne ñëw leen ñu daje waaye gisoon nañ tamit ne bu fekkente ne imaam bi moom ci boppam ñëwul teewul maanaam nit ñi nañu dajaloo bu ko defee ñu kenn koo xamante ne moom la ñuy teg bu fekkente ne dëkk bi tamit dafa am imaam bu mag boo xamante ne maanaam mooy comme gouverneur bi bu boobaa moom mooy wax ne ah. la nañu dem dajaloo ci jumaa yi bu ko defee ñu daal di mën a julli julli goog nga xamante ne euh, moom mooy jullik euh, jullik euh, baaw baaw naan gi mal jullik bu ñu jàppee jant bi loolu hadis bi nga xamante ne moom mu ne mu ne mu wa qaala wa salla wa salla ibnu abbasin radiyallahu taala anhuma lahum fi suffatin zamzam maanaam wa salla julli na ibnu abbas sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma maanam fii suffati zamzam ci mbaaru zamzam bi maanaam ci e, jan fii nga xamante ne e, moom mooy kerkeraan bi nekk ci fa teenu zamzam nekk mu am ker boo xamante ne moom moo nekk foofu la taxawoon bi muy juut julli juuti nit ñi di julli ci li nga xamante ne moom mooy e, julli baaw maanaam julli bi ñu jàppee jant bi mu defoon ko mu nekk Euh, moom euh, euh, li nga xamante ne moom moom moom mu nekk imam Ash-Shafi'i ak Sa'id ibn Mansur ñoom ñoo ko solo solo nañ ko ci seen sunani rahmatullahi alayhima mu ne wa jamaa Ali ibn Abdullahi ibn Abbas maanaam mooy Ali ibn Abdullahi ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu taala anhum maanaam moom mi nga xamante ne euh, moom Ali bi moom mooy doomam ji ndaw mooy doom ji ndaw ci doomu Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma moom mi ngi ganee adduna bis bi nga xamante ne ci moom lanu boom Seydina Ali ci weeru koor ci ñeent fukkeelu at ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nag dañ ko daan wax astajad maanaam dafa bëri woon lu mu daan sujjóot moo tax ñu naan ko as-Sajjaar nga xamante ne guddi bu jot daan na julli junni rakka lool moom moo taxoon ñu tuddee ko noonu maanaam dàkkante la ko noonu mu nekkoon tamit koo xamante ne euh, ku ñu xame woon la mbaax maanaam ak ragal yàlla maanaam mu nekk tamit koo xamante ne mi maanaam moom mi ngi génn àdduna téeméerelu at ak fukk ak ñeent ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari Euh, solo na ci moom ci adabul mufrad waaye solo wul ci moom ci saxiix bi lu dul ci lu mel nii maanaam taaliq yu mel nii rek ci la solowee ci moom ima amma yi ñi nga xamante ne mooy imaamu muslim ak ashaabu sunan muy imam abu dawud imam tirmidhi imam nasaa'i imam maaja rahmatullah ala al jami' ñoom ñëpp solo nañ ci ñoom imam muslim ci saxiixam naka noonu waa ashaabu sunan tamit solo nañ ci moom ci seen sunan yi rahmallahu al jami' mu ne wa salla ibnu umar muy sayyidina Abdullahi ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom itam jiite na nit ñi maanaam mu julli ci mbooloo yii yëpp daf koy indi maanaam mu nekk loo xamante ne day leeral ne maanaam li nga xam ne ñooy saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñu màgg ñi gën ak taabi'i ginnaaw yeneen rahimahumullah ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañu doon doxalee noonu maanaam mu nekk rek ne du loo xamante ne kon maanaam qadiyatu ayn la muy xew-xew boo xamante ne rek dafa taxawoon am benn jamono ju mu am ba pare nekkut loo xamante ne dafa tasaaroo mbir mi demewut noonu li nga xam ne noonu la demee moom mooy ne sax maanaam dañoo xam ne loolu lu ñu yoonal la am maa li nga xamante ne nag moom mooy julli bu fekkente ne dañoo euh, jàpp weer wi loolu nag maanaam comme niñ ko gisee woon ñi nga xam ne ñoom ñooy Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim euh, ñoom ñoo ne dañ koy julli julli mbooloo amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha wa Hanafi ak Maliki rahmatullah alayhim ñoom maanaam julli mbooloo googu ñu ñu koy def nekkut loo xamante ne lu nu yoonal la maanaam loo xamante ne dañ naan lii dañ koo euh, euh, maanaam dañ koo war a def maanaam mu nekk sunnatul mu'akkada ndax xanaa bi lay rahmatullah maaliki yi ñoom dañ koo jàppee mandub amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafi ah, yi ñoom dañ ko jàppee xasana maanaam lu ñu rafetal ci mandub amma ñi nga xam ne ñoom ñooy xanafi yi ñoom dañoo ne xasana loolu kon moom mooy atte bu fekkente ne dañoo jàpp weer wi amma bu fekkente ne dañoo jàpp jant bi loolu nag moom sunnatun muakkada la comme ni nga xamante ne noonu la gise woon walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Abdullah ibn Maslama te moom mooy ibn Qa'nab al Qa'nabi an Maalik te moom mooy imaamu daaru hijra an Zayd ibn Aslam te moom mooy euh, al madani al adawi maanaam di E, waa mawla ci ñoom e, sayyidina e, Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mu ne an Ata ibn Yasar bokk ci imaamu yu mag yi nga xam ne ñoo nekkoon Madinatul Munawwara gën a adduna maam génn adduna ci quatre-vingt-quatorzième année bi mu bokk ci imaam yu mag yooyu an Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma di doomu bay tax ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala moom mu ne in xasafat maanaam jàpp nañ ash-shamsu jant bi ala ahdi rasulillahi ci jamonoy ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa salla mu daal di julli moom rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaama mu daal di taxaw qiyaaman ak taxaw tawilan bu gudd nahwan lu jege min qiraati ci njàngu suratul baqara maanaam suratul baqara maanaam lii tamit moom bokk na ci li nga xamante ne moom muy dëgëral li nga xam ne moom mooy mazhabu ñi nga xamante ne dañu wax ne Euh, maanaam jàng mi ci suuf lañ koy jàng kenn du ko jàng ci kaw te loolu mooy fuqaha maliki sa hanafi ak maliki ak mbooloo mu bari ci Shafi'i rahmatullahi alal jami' maanaam ne kon ci suuf lañ koy jàng kenn du ko jàng ci kaw maanaam ngir ne su fekkoonte ne dañ koo jàng ci kaw dina wax ne saar sangam la jàng waaye comme que maanaam leeralu lan la maanaam ci lañ ne xam waxee ne duñ ko jàng ci kaw ci suuf lañ koy jàng beneen bi loolu tamit wuute gi dinañ ci gën a ñëw insha allahu taala mu ne summa topp raka mu daal di rukoo rukoo an taw rukoo an ak rukoo taw yi lañ ko gudd summa topp raka mu daal di yëkkati ko maanaam fa qaama mu daal di taxaw maanaam daal di wax sami allahu liman hamida daal di taxaw qiyaaman ak taxaw tawilan bu gudd waaye nag taxaw gii duuna gën naa néew alqiyaam taxaw al awal bu njëkk ga summa topp raka mu daal di rukoo rukoo an ak rukoo tawilan bu gudd waaye huwa ba tey rukoo bool duuna gën naa néew ak rukoo rukoo al awal bu njëkk ga summa topp nag sajada maanaam mooy ginnaaw ba mu jógee waxaat sami allahu liman hamida foofu nag dafa daal di rek sujjootaat maanaam sujjoot summa topp qaama mu taati taxaw qiyaaman ak taxawaay tawilan gu gudd wa huwa waaye boobu duunal qiyaami eh, eh, maanaam moo gën a néew eh, maanaam summa topp sajada mu daal di taxaw mu daal di sujjóot kon summa topp qaama mu taxaw qiyaaman ak taxaw tawilan gu gudd wa huwa te fekk boobu taxaw duuna maanaam du moo gën a néew alqiyam taxaw al awwal bu njëkk gi summa topp raka mu daal di rukoo rukoo nag rukoo tawilan gu gudd wa huwa te moom rukoo googu duuna rukoo moo gën a néew rukoo al awwal bu njëkk ba summa topp rafa mu daal di kit maanaam buñ ko comparé ak rakka yu njëkk yi maanaam rukoo bi moo gën a néew summa topp raka rafa mu daal di yëkkati ku fa qaama mu daal di taxawaat qiyaaman ak taxaw tawilan bu gudd wa huwa te moom taxawaay googu duuna moo gën a néew alqiyam taxaw al awal bu njëkk ga summa topp rakaa mu daal di rukuwaat rukuwaat ak ruku tawilan gu gudd woote moom duuna moom mooy moo gën a néew ar ruku ruku al awal bu njëkk ga summa topp sajada mu daal di sujjóot maanaam dafa def ñaari sujjóot maanaam loolu la sum comme niñ ko xame summa topp in mu daal noppi ci génn ci julli gi waqat nag ba muy génn ci julli gi fekk na te jallat wuññeeku na ash-shamsu jant bi fa qaala mu daal di wax moom yenente bi sallallahu alayhi wa kon ñu gis ne mu def nay julli ba jant bi wuññeeku su fekkente ne julli gi guddee na noonu amaa nag su fekkente ne pare nañ te julli gi wuññeekuwul dañuy daal di rek sikar ak di eh, ñaan borom bi subhaanahu wa moo tax yenen fa qaala mu wax moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam inna ash-shamsa naka jant bi wal qamara ak weer aayataani ñaari aaya lañ min ayatillah ci aaya yàlla yi laa yanxasifaani duñu muuru li mawti ngeer ngir génn àdduna ahadin kenn wala li xayaati du caageen ci dundam fa iza ra'aytum boo leen gisee zalika loolu fadkuru na ngeen allah buur yàlla fa qaalu ñu ne ya rasulallah e yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ra'aynaaka gis tanaawal ka ngay jottali ko loo dara fii maqaamika ci sa taxawaay bi summa topp ra ay naaka ñu gis la kaa kaa kaa ngay daal di delluwaat ginnaaw euh, qaala mu daal di wax moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam inni naka man ra'aytu damaa gis aljannata aljanna fata naawaltu ma daal di ci jottali ko on quudan ak nëb maanaam euh, mooy car ak car boo xamante ne euh, ñam bu ñam la maanaam ak su ma ko laaloon na su ma ko jëloon la akaltum gin naa ne dan ngeen ci lekk min hu ci moom maa baqiyat fekk mi ngi sax adduna adduna loolu day tegtale ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam kon gis na ajjana ñaareel bi ci def moom mooy ne ajjana bind nañ ko nii wuuteeg li nga xam ne moom la Mu'tazila di wax ne aljanna ak safara bindaguñu ko beneen bi ci def maanaam ngir jàpp nañ ne amagut njariñ maanaam bu yowmal xiyaamee ci lay am njariñ ci lañ koy doogu bind loolu tamit lii day dëgëral ne loolu wax jooju bo wax jooju waxu waxu caaxaan la beneen bi ci des moom mooy ne moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem yi xew ak mboolem adduna yi borom bi subhaanahu wa ta'ala wan na ko ko hatta addunay aljanna ak addunay sawara comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee insha allah beneen bi ci def moom mooy day wane ne maanaam loolu mën naa nekk maanaam loolu mën naa ne xa am ma ci yenente bi moom sallallahu alayhi wa sallam ñaari nit duñ ci wuute Euh, beneen bi ci des moom mooy day wane ne ajjana la nga xamante ne moom moo fa nekk dafa sax daayiman te du jeex ngir ne ñam googu dane bu ma ko indi woon benn daggit mooy comme garab gi nii bu dee par exemple mooy car moo xamante ne dafa am raisin par exemple mu dagg ko indi teg fii ba nit ñi di ba adduna yi di sax maanaam ba nit ñi maanaam du du jeex loolu tamit day tegtale ne àjjana la fa nekk du jeex te du yàqu tamit maanaam loolu yëpp lay tegtale mu euh, wa uritu te wan nañ ma an naara sawara falam ara te mësumaa man waral lu nuy xool rek kal yow mi naka bis xat naka naka tey jii nii lu mel naka tey xattu mukk afza lu gën a tiitlu ma lu gën a ragallu mësumaa gis tey li ma gis mësumaa gis lu gën a ragallu loolu mukk war a aytu te gis naa ak saral ni ñi ëpp ahliha ci ñoñame an nisa ñoom ñooy jigéen ñi maanaam kon euh, loolu euh, beneen li mbir yi di moom mooy ne borom bi subhaanahu wa taala liñ naan tayyu euh, tay euh, euh, tay tay tayyu loolu lu am la maanaam mooy la mooy ne borom bi subhaanahu wa taala ni mu bindee adduna bi daf ko bindee ci anam ko ba pare da ngay gis ne li tax mu am solo fii te loolu daañ ko indi insha allahu taala dina am benn mbir yu ñuy leeral bu ñu yegsee ci conclusion bi suñu ko jamono ji mayee ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala yombalal loolu maanaam ci mbir yi nga xamante ne day leeral maanaam jamono yi ni muy taxawee ak it ne maanaam comme masalan yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi toog fii maanaam ñu ngi jottali ko loo xamante ne àjjana la nekk maanaam te loolu bu ñu xoolee ci côté temps ak ci côté distance yëpp dafa nekk loo xamante ne daanaka si waaw dafa sori lool maanaam daanaka xaw na jege infini waaw walaa mais ànd ak loolu yëpp borom subhaanahu wa ta'ala wutal na yenente bi sallallahu alayhi wasallam yoon wu gàtt gàtt woo xamante ne maanaam moom bu mu ko gisee rek maanaam yoon woowu la ko mbir mi te loolu borom subhaanahu wa ta'aala dafay def ci mboole mbir yi nag la am lool daañ ci gën a ñëw ci jamono jooju ak it euh, ban relation la am ak jul julli bi ñuy julli ngir jant bi wuññeeku ak wala boog maanaam ngir julli maanaam ngir jàpp bu ñu jàpp jant bi ak ja wala jàpp bu ñu jàpp weer wi ak yu mel noonu insha allah taala ak yeneen mbir yi ci des yëpp. comme masalan muslu gi ñuy muslu ci mbugalu bàmmeel ak yeneen ak yi ci def insha allah taala bu ñu demee bay tëj daañ taxaw def ak taxaw seetlu ci yooyu mbir insha allahu taala wallahu alam mu ne wara ay tuuti gis naa sawara ak sarane la ëpp ahliha ci ñoñam maanaam ña fa dëkkee an nisa muy ay jigéen mooy jigéen ñi maanaam foofu laa daal jigéen maanaam ñu nekk ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gën a bëri xiila euh, ñu nekk xiila Euh, maanaam euh, qaalu ñoom ñu ne ko bi may ci lan mooy sabab bi ya rasulallah yow ndawal yàlla la maanaam sallallahu alayhi wa sallam loolu tamit maanaam mu nekk ngëneel gu rëy rëy boo xamante ne sahaaba yi radiyallahu anhum jariñ nañu ko ngir ñu mën a xam lan moo tax ñoom ñu gën a bëri ndax mënoon nañoo noppi rek jàpp ne ba boobaa bu ñu xamee sabab ba leen faral di faral di yóbbu sawara maanaam li buñ ci noppi woon te laajuñu ko bu boobaa ñun mën nañ koo bañ a xam te bu ñu ko xamul maanaam mën nañ cee dëkk maanaam ci ay góor ak i jigéen mën nañ caa dëkk bu boobaa dee dañ sawara rek kay def yàlla nañ ci yàlla musal <coughs> moo tax bañ ko laajee ne ko kon lii mooy tegkale yërmandeeg borom bi subhaanahu wa ta'ala bu màgg ak it sahaaba yi radiyallahu anhum seen màggaay ak njëriñ bu màgg gi nga xam te ne moom la ñu am ci ñun faala moom biñ ko laajee mu ne bi kufri hinna ci seen weddi maanaam gisoon nañ ko ci kufru duuna kufri ah maanaam ne weddi maanaam dafa am maanaam ak kéefër dafa am ay niveau dafa am yi nga xamante ne ñoom ñoo lay génn ci l'islam am yi nga xamante ne nag ñoom duñ la génn ci l'islam waaye nag mu am bàkkaar yoo xamante ne dañ koy tuddee kufr waaye xaqiiqatan jubluwuñ ci weddi yàlla maanaam ak ñàkk ko gëm kii la moo tax ñu ne yakfur ñu ne ko ah yakfur na billah maanaam yakfurna ndax dañuy weddi billahi ci buur yàlla hmm. qaala mu ne yakfir yakfurna dañuy weddi al ashira dëkkaale gu rafet maanaam dañuy far hmm. maanam ndax kafara li muy tekki moom mooy far comme ne ka masalil ghaysi a'jabal kuffaaru nabaatu maanaam kéem ñi nga xam li nga xamante ne moom mooy al ghaysu mooy euh, taw wi waame wi boo xam ne a'jaba yéem na al kuffaar ñi nga xamante ne ñooy baykat yi nabaatuhu ak gàncaxam maanaam kuffaar foofu baykat yi lay tekke ngir ne euh, baykat moom day gas di suul maanaam loolu moom moo tax kiifir yii li ñu naan ko kaafir mooy kafara mooy ne dafa gas suul dëgg yàlla maanaam yàlla àqam bi mu am ci moom te mooy ñu war koo jaamu moom kese moom la jël àq boobu gas ko ba mu xóot mu suul ko daal di taxaw loolu moom boo tax yéeféer wala boog mu weddi gëm gi ko war a gëm jàpp gi ko war a jàppee ne moom kenn la mu daal di gas loolu suul ko <coughs> yi nga xamante ne moom la jàpp ne maanaam yàlla ne lii mooy dëgg damaa bëgg ngeen jàpp ko moom mu ne déedéet daal jël dëgg googu gas ko suul loolu moom moo tax ñu tuddee ko yéeféer maanaam kon dañuy gis ne euh, baykat bi tamit moo tax ñu leen ñu leen dal kuffaar yi maanaam kon loolu la baat boobu di tekki euh, dégg nga waaye tekkiwut euh, yii moo tax mu ne wa yakfurna te dañuy weddi tamit maanaam dañuy far dañuy al ihsan rafetal maanaam loo leen def lu rafet ñoom jigéen ñi dañoo baaxoo ci di ko effacer ba mu jeex tàkk maanaam moo tax xataa furul sa soxna sax jigéen rek de manière générale bis boo dee nekk de manière générale noonu lañ mel ba mu def suñu leen yaree dëgg-dëgg maanaam ba ñu génn ci jikko ju bon jooju maanaam mooy nu mooy ne dañuy faral di nekk ñoo xamante ne loo leen di defal lu baax maa daama yaa ngi koy def maanaam dañ leen la gërëm danañ la sant dinañ ko wax fu ne daan la tagg ak yu noonu mais il suffit ñu gis ci yow lenn loo xamante ne bëgguñu ko neexu leen rek maanaam mu mel ne mosoo leen defal lu baax maanaam mën nañu am comportement bi gën a yéeme ci maanaam mel ni mosoo leen defal lu baax wala ñu taxaw ne yow de toute façon nii nga mel mosoo def dara lu baax wala yu mel noonu maanaam euh, yal nañ ci yàlla musal moo tax yeneen ci bi sallallahu alayhi moom ci boppam moo ko firi te lii ya dëgg la goo xamante ne kenn mënul bi maanaam ni mu demee ni nii lay demee te jikko jooju góor dina koy am mais ci jigéen ñi lu gën a bëri loolu moom moo tax maanaam te képp kuñ ci yarul wala borom bi subhaanahu wa ta'ala yaral boppam rek da ngay am ji ci jigéen ñi maanaam dëf ciy bëri mooy lan mu ne law ahsanta soo nekkoon di rafetal ilaa ihdaahunna ci kenn ci ñoom ak dahra diiru jamono kullahu lépp summa topp ginnaaw diiru jamono jooju répp ra'at mu daal di gis mi ngi ko ci yow sey an lenn rek xaalat day wax ne maa ra'aytu musumaa gis mi ngi ko lu tukkee ci yow xayran lu baax xatt benn yow maanaam day wax ne yow musuma laa gis mukk mukk mukk nga nekk ci lu baax maanaam moom te loolu noon am na ay góor yu mel noon maanaam ñoom kenn du leen mbugalee lii kenn du leen mbugalee lii ngir ne danoo maanaam ngir ne ay jigéen lañ déedéet ngir jikko jooju moo tax kon nag képp ku bëgg mucc ci loolu tam jikko jooju ngay fexe ba mu ci yow maanaam taxaw nag di ko layee naan yeneen bi de nee na sallallahu alayhi wasallam moom nii lañ mel maanaam loolu du am xel maanaam lii am xel mooy fexe ba génn ci jikko jooju wallahu a'lam xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro vingt neuf ak sept cent quarante huit ak mille quarante six ak trois mille deux cent deux dana ko indiwaat trois mille deux cent deux ak cinq mille cent quatre vingt dix sept ak six mille quatre cent quarante neuf imam Muslim indi na ko xadis numéro neuf cent sept ak deux mille cent trente sept imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro cent quatre vingt neuf imam at-Tirmidhi xadis numéro te euh, e, imaam euh, hadith bi ci Muwatta comme niñ ko gisee ci lañ ko jëlee hadith numéro 9 508 la nekk imaam Ahmad ibn Hanbal itam indi na ko hadith numéro 2086 2411 3374 3386 19852 ak 24571 kon daañu gis ne hadith bi waa ashaabu kutubu sitta ñun ñëpp indi nañ ko moom def imaam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' mu ne baabu salaati nisaa ma'a ar-rijaali fil baabu buntu bi moom mooy leeral ne salaatu nisaa yi julli yi nga xamante ni moom la jigéen ñi euh, di julli euh, ma'a ar-rijaali ànd ak góor ñi fil kusuuf euh, ci julli maanaam julli bu ñu jàppee jant bi maanaam fii nii imaam al Bukhari rahimahullahu Euh, daf ci indi daf ko indi xadis bi ngir di leeral lenn ci ñi nga xamante ne moom mooy wax ji nga xamante ne moom la ñu bari ci borom xam-xam fiqh yi mooy ku mel ne imam Abu Hanifa imam al-Hanafi ak Maliki rahmatullahi alayhim nga xam ne ñoom dañoo jàpp ne jigéen ñi bokkuñu ci ñi nga xamante ne ñooñu lañu wax ne war na nañoo mën a génn amma jigéen ji nga xamante ne euh, du du ku mage lool wala boog ji euh, ak yu mel noonu du ku ndawe lool wala boog du koo xamante ne ak njagamaar la wala yu mel noonu ñooñu. Euh, ñoom euh, mën nañu mën nañoo toog jarul ñuy génn am ma imam ku mel ni Sha imam Ash-Shafi'i rahimahullah te mbooloo Shafi'i tamit loolu mooy seen mazhab maanaam ñu bëree bëri ci ñoom mooy ne jigéen ñi kenn maanaam euh, bu ñuy génn kenn rek lañ tere mu génn maanaam te moom mooy lan mooy ki nga xamante ne dafa ànd ak taar lool maanaam wala boog mu nekk koo xam ne day solu yenn col colu maanaam colu bu rafet lool parfumé woog wala yu mel noonu ñooñu moom dañ leen di tere ñu dem ci julli maanaam bu ñu jàppee jant bi kéem niñ leen di tere ñu dem julli ji ci jumaa ji amma ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy euh, mooy Maliki rahmatullah alayhim euh, ñoom dañoo jàpp ne comme ni nga xamante ne waxuñu jigéen mu dem jumaa noonu tamit lañ ko waxee ne ko bu julli gi jotee bu mu de maanaam maanaam mën naa bañ a dem maanaam mu toog mu mooy gën waaye li nga xamante ne moom la imam al-Bukhari di leeral ci bunt bi mooy mazhabu li nga xam ne moom mooy ñu mel ni zahiri hanabila rahmatullah alayhim maanaam ci euh, euh, ne maanaam euh, ba mu des maanaam bu fekkee hanabila tamit comme Shafi'i la ñuy wax maanaam mooy nag ba mu des jigéen joo xamante ne vraiment dafa wane lool ak taaram maanaam bu dul yoon maanaam ñu nekk ñoo xamante ne dañuy ay jigéen lañ yoo xamante ne dañoo normal rek solo ni ñu war a solo rek maanaam ñooñu mën na dem fekke ji baaw naan gi no fekke ji euh, bu ñu maanaam julli gi nga xamante ne moom mooy julli jàppu jant bi te loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën a dëgër insha allahu taala kon nii nga xamante ne noonu la nekkee ci suñu xadis yi di ñëw naka noonu noonu la nekkee woon biñ gisoon nañ ko ci euh, kitaabul azan euh, su ma juumul walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi qaala akhbarana Malik mooy ibn Anas ibn Malik an Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn Awwam an imra'atihi Fatimata bintul Munzir comme moom tamit comme doomu muy doomu Aasim ibnul Munzir maanaam Fatimata bintul Munzir moom maanaam sœur la bokk voilà sœur la ci Asim ibnul Munzir mu Faatimata bintul Munzir ibnu Zubayr la ibnul Awwaam maanaam te kii moom mooy Urwata ibnu Zubayr ibnu Hisham ibnu Urwata ibnu Zubayr maanaam euh, kon moom mi euh, kon mu nekk ay mbokk lañ ñoom ñaar maanaam gis nañu ay doomu bàjjan ak doomu ndijaay mu ngo la maanaam moom mu ne an an an lii na dafa am ci riwaaya euh, bu Karima euh, bint euh, ak maanaam boo xamante ne daf cee yokkaale ne waa ma dafa am ku ci yokk ci diggante bi benn maanaam bi keneen ku nekk ci diggante Hisham ibn Urwa ak Fatimata bintul Munzir waaye loolu ak njuumte la li nga xam ne moom mooy li wér mooy ne nii la demee comme niñ ko gisee ci yeneen riwaayaat te noonu tamit la saxee ci Muwatta bu imam Malik rahimahullahu ta'ala mu ne an Asma bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma moom eh, annahu annaha qaalat nee na moom ataytu dikk naa dikke naa Aysata sayyidatuna Aysa di ummul mu'minina zawjun nabi di radiyallahu ta'ala anha zawjun nabi di soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xëy na jamono ji nga xamante ne xasafat muuruna ash-shams jant bi fa idan na fekk nag nit ñi qiyaamun ñuy taxaw yusalluuna ñu julli wa idha hiya fekk nag moom maa ngi koy fekk qa'imatun muy taxaw tusalli di julli fa qultu ma daal di wax ne maanaam comme dañoo woote woon ne as-salaatu jaami'a nee na nag ma daal di ñëw moom mu daal di ñëw ba mu ñëwee nag fa qaala man fa qultu ma ne maa linnaas ana lu lu nit ñi xewal maanaam lan moo tax ba nit ñi mel ni di def lii na fa asharat nee na ma daal di jo mu nee na mu daal di junj bi yadihaa ci loxoom ci yoxoom ila sama jëm ci baaraamam maanaam li muy tekk fii ci loxoom maanaam moom mooy baaraam bi lay tekki maanaam ila sama jëm ci asamaan wa qaalat mu daa di wax ne subhaanallah euh, tudd na ma sell nga yàlla gàcc nga la maag buur yàlla euh, fa qultu nee na ma ni ko aaya maanaam mooy ah kiimtaanu yàlla ne de aaya maam ñoom sax aaya lañ wax maanaam te am maa lu ndak ne xadis wax ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxagu toon dara ci mbir mais ñoom baatu aaya lañ wax maanaam loolu day tegtale maanaam ñoom itam nit nga xam ne dégg-dégg bu kawe bi nga xamante ne moom la ñu am ci ne borom bi subhaanahu wa taala dafa feeñal ak màggaayam ci mbir yooyu te loolu daañ ko gis insha allah wala boog jot nañ ko gis waaye dañ ko gën a gisaat ci bu ñuy tëj li nga xamante ne moom mooy euh, kitaabu ko bii nee na fa asharat mu daal di jund ay naam ne ko waaw maanaam mu daal di junj wane ne waaw qaalat nee na ma ni loolu tamit yii yëpp day wane ne euh, ju ndaw ci julli loolu wàññiwul julli yi <coughs> fa kumtu na ma daadi taxaw xattaa mbete te jàllaa mu daa di may muur algashu ak euh, ak yëgadi maanaam mu dema dem ba nga xam te dafa tàqali ko sagoom maanaam moom mooy dafa dafa xëy na tàngoor wi la wala euh, yàggaay gi moo tax mu commencé am maanaam lu ñuy maanaam benn malaise voilà nee na fa jaaltu ma daa di nekk asabbu di sotti fawqa ra'si ci sama kaw bopp bi almaa ndox mi maanaam mooy kon mu commencé sotteeku ndox ngir tàngoor wala ngir ne dafay commencé am ay malaise loolu mu moo ko yóbbee na fa lamma bi nga xamante ne in sarafa ci la noppi moom dem rasul génn ci julli gi rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam hamidallah mu daal di sant buur yàlla wasna alayhi mu daal di koy bàkk kañ ko lii tamit day tegtale ne maanaam day daal di xutba maanaam te lu boobaa day dëgëral li nga xam ne mooy mazhabu Shafi'i yi rahmatullahi alayhim summa qaala mu daal di topp wax ne maanaam ci xutba am na lu mu ci wax mu ne maa amul min shay'in ci dara dara kuntu boo xamante ne nekkoon na lam arahu boo xam ne gisaguma ko woon illaa lulul nag kat dëgg dëgg nag ra'aytuhu gis naa ko fii maqaami ci sama taxaway hada bii loolu day tegtale ne amul dara dara te dara maa waxul maa shay'un maa min shay'in amul lenn maanaam luy tegtale maanaam mooy loolu day tegtale ni gis amul dara lu ci lu ci lu ci amul maanaam nga gis ne kon mboolem yeneen wax yi nga xamante ne ñoom la daan wax te lii daanaka mooy at bi mujjee dund maanaam day tegtale ne euh, li nga xamante ne moom la gis jamono jooju maanaam euh, yeneen wax yi mu daan wax naan xamuma lii gisuma lii ak yooyu yëpp loolu day daal di nekk ne wax la yoo xam ne dafa am ci ginnaaw wax ji mooy li mujjee sax mooy ne xam na lépp gis na lépp sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne te gis naa ko fii maqaami hada taxawaay bii mboolem mbir yi yo wax yëpp maanaam avant lii la woon dégg nga nee na xattaa mbéte aljannata aljanna wan naara ak sawara walakat te wallahi jin naa ne wax ye wax yu nañ ilayya jëm ci man annakum naka yéen tuftanoona def na leen fitnaal def na leen nattoo fil quburi ci bàmmeel bi misla kem aw wala boog qariban lu jege min fitnati dajjal da jaal dajjal la ilaha illallah mu ne laa adri xamuma ayyatuhuma ñi ci ñaar ban la wax maanaam mooy misla wala boog qariban la wax qaalat mu ne ah, maanaam moom la wax ay asma sayyidatuna asma radiyallahu anha maanaam kon loolu day wane fitnay dajjal d'abord ni mu garaawal parce que bu fekkente ne moo tax mboole mi gaa yi di wax naan dajjal dajjal dajjal ku wax loolu lu la lu la waaye ban ci wax xamal ni gisagoo dajjal yow parce que bis boo gisee dajjal bi nga xam ne gis nga dajjal maanaam fitna googu amul benn fitna bu ko maanaam bu ko bu sut ànd ak ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi naan fitna gii nga xam ne mooy am ci bàmmeel moom dafa tolloo wala mu jege fitna bi nga xamante ne moom mooy fitna bu dajjal loolu day wane gravité wu fitna dajjal dégg nga moom dajjal nag moom mooy càcckat bu mag a mag loolu mooy dajjal dégg nga euh, pluriel bi mooy dajaaji la dégg nga mu ne euh, kon mu ne yuktaa dina dik def na dikkee ahadukum kenn ci yéen fa yuqaalu ñu wax la woo ñeel ko maa ilmuka ana lan nga xam bi hadha rajul ci bile waay te mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu tamit maanaam lan moo tax mu dévoiler ko ci jouru jouru boobu maanaam lien bi mu am bokk na ci li ñu gisoon ci muslu bi ñu toppee ci baabu ta'awudh min azabil qabr maanaam mooy lëndamaay gi nga xam ne moo am ci bàmmeel dafa nuroog lëndamaay gi nga xamante ne moom moo am maanaam moom la jant bi di lëndëm wala weer wi bu ñu ko jàppee maanaam bu bu ñu muuroo éclipse su amee maanaam loolu nga gis ne rapport boobu dalay delloowaat ci loolu waaye lu fekkee yonent bi sallallahu alayhi wasallam di joxe révélation yi loolu day tegtale ne am na rapport bu gën a sew encore amaan na euh, ñu ñëw ci ci jamono jooju insha allahu taala mu ne yutta daañ dikkee ahadukum kenn seen fayu xaalu ñu wax la koo ñeel ko maa ilmuka la an na lan nga xam bi hada rajul ci bi la waay ngir ne yenente bi sallallahu alayhi moom mooy weer wu mat wi sallallahu alayhi wasallam moom mooy jant njolloor moom mooy weer wu mat wi kon moom mooy ki nga xamante ne moom la ñuy laaj ci biir bàmmeel yi ana lan nga xam ci waa ji maanaam kon loolu tamit day tëj tëkkale tamit ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi dund ñu ngi dund ba léegi ndax bàmmeel bu ci nekk dana fa teew lool tamit da koy tegtale waaye suuf que dund gi muy dund ci monde baatin la doot du ci monde zahir loolu rek moom mooy différence bi euh, moo rek mu fa amma daal al mu'minu aji gëm gi aw wala boog al aji wóolu gi nee na laa adri xamuma ay zalika ana ban ci yi la xaalat wax asma sayyidatna asma radiyallahu anha fa yaqulu mu ne muhammadun rasulullah kii mooy ndawal yàlla allah sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam maanaam moo tax baat boobu nekk baat bu yéeme yéeme muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te du neen ci mbir moomu lu tax alquran ba alquran daj vingt-huit lettres yi nekk ci alphabet arab yépp dajaloo ci aaya boobu nga xam ne noonu la tàmbale maanaam euh, te euh, moo tax te vingt-huit mooy vingt-huit cycle euh, maanaam kii bi voilà maanaam weer wi ci vingt-huit manazil lay nekk maanaam ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay manazil la am mooy ay wàccuwaay ay demeure waaw maanaam ak yooyu yëpp maanaam dara wan lien bu étroit bi nga xam ne moom la adduna yooyu yëpp relié wu maanaam dax tax adduna yooyu yëpp amul benn bu ci nekk noonu kese maam yëpp dafa am lien connexion mais bu yéeme yéeme yéeme boo xamante ne am na ci mbir yooyu yëpp euh, mu nekkoon nag kii mooy Seydina Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu nag bu ko waaj waxee nee na mu ne ko mu ne jaa anaa dikkee nañu bil bayyinaati ci lu leer nañ wal huda ak njub gi maanaam kon ñu gis ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li ñu koy mën a tàggee li ci gën a màgg mooy ñu ne kii mooy ndawal yàlla la sallallahu alayhi moom la yàlla yabal ci ñun ci mboolem anam yi tiit kii moom moo indi maanaam yu leer nañ ñi ak njub gi maanaam loolu mooy li nga xamante ne mooy première chose bi ñu war a nangul yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ay naan ku baax la woon ak ay naan ku ku ku jàmbaare la woon ak ay naan ku nangam fexe na ba dajale ay nit fexe na ba nangam ak yooyu yëpp yooyu yëpp dañoo ñëw ginnaaw lu fekk ni mooy yeneen ti bi nga xam ne moom la yàlla yabal sallallahu alayhi ba pare mu fi indi fi lu leer naññ ni mi ba pare nekk loo xam ne dafa jub xam ngeen ni lu leer al bayyinaat yu leer yi maanaam comme ni jant beeg weer wi di leerale maanaam nga gis lien boobu tamit am nañ ko ak njub gi gis nañ ko maanaam ne njub tamit comme moom ci boppam noonu la ko waxee ne ni ma leen bàyyi mool mooy albayba taraktukum ala albayba ci lu leer nañ weex tàll maanaam nga gis ne jant bi wala jant bi dafa boo ko xoolee da ngay gis ni yow lu weex ngay gis donte sa bëri du ci mën a tegu alors ko weer wi soo ko gisee dangay gis bu fekkente ne dafa mat da gis ne la euh, Euh, euh, euh, da nga gis ne weeru wi bu matee day day weex day dafay da ngay gis tamit mu weex tal weexaay boo xam ne day mel na lu ànd ak xonkaay ci biir xar kanam yeneen bi noonu la meloon sallallahu alayhi wasallam jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam teewoo mooy tey bu weer wi matee pleine ni mel la yeneen bi meloon sallallahu alquran moom moo ko tuddee euh, euh, moom moo tuddee maanaam al ahad kii ne moom moo tuddee weer jant bi ne sirajan wahhajan mooy lampe boo xam ne day tàkk moo tuddee weer wi xamaran muniran weer woo xam ne day leeralaat waaye leeraay bu àndul ak tàngoor yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw tuddee ko sirajan muniran maanaam siraajan bi nga xamante ne ci suratul ahzab siraajan muy comme jant bi ba pare nekk mu muniran comme weer bi maanaam euh, loolu day teg da ngay gis kon lien bu étroit bi nga xamante ne moom la loolu am maanaam information bi lu fait nga war ko xam am ak lu fait que ñu jàpp jant bi ñu jàpp weer bi maanaam da gis lien bi donte am na yeneeni lien yoo xamante ne loolu dafa aju ci jëmmi rek weer wi ak jëmmi jant bi ci seen bopp ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy ki leen représenté ñoom ñaar comme niñ ko waxee léegi amaan na ñu gën koo leeral bi nga xam maam ñu gën cee taxaw bu ñu yegsee ci bu ñuy tëj insha allahu taala mu ne wa amal mu ne waa euh, moo tax bi mu waxee lool nag fa ajab naa ñu wuyu ko wa amal naa ñu gëm ko allahu akbar wattaba'na te ñu topp ko maanaam lii subhaanallah maanaam lii la ñuy laaj gis nga nga dem fa naan jàngoon naa téere sàngam jàngoon naa kii dem naa lii daal yooyu yëpp amul solo lan nga def ak li yeneen bi indi sallallahu alayhi lii mu am solo gëm naa ko topp naa ko maanaam gëm wuyu naa ko gëm naa ko topp naa ko lii daal am solo bis boo la lii rëcce leneen loo fi nekkee woon xamal ni doo ko yóbbaale maanaam boo ko yóbbaale du la fa amal njariñ en tout fa yuqaalu ñu daal di wax la woo ne ko ne ko naam nam nelawal saalihan di ku sell <coughs> mu ne faqat maanaam euh, faqat dëgg-dëgg alim naa xam nañ in ne maanaam li wér bu wóor mooy maanaam in boobu du sartiya in day tawkid la maanaam in ne li wér mooy kunte nekkoon la la muuqi nan di ku di ku wa amal maanaam di ku wóolu li nga xam ne moom la indi wa amma daal nag al munaafiq naafiq bi aw wala boog al murtaab ka daan sikki sàkka di déngi déngi ne moom nag lu mu laa adri mu ne xamuma ayyatuhuma ci ban la ci ñaar yi ayyatuhuma qaalat la waxoon asma sayyidat asma radiyallahu ta'ala anha maanaam kooku maanaam kii sikki sàkk bu ba léegi nag mooy Faatimata bintul Munzir radiyallahu anha maanaam moom waroon sikki sàkk bu ba léegi te loolu day wane dëggu gi nga xam ne moom moo nekk ci ñoom maanaam ba nga xamante ne te yëpp ay synonyme lañ waaye téerewul mu ànd ak dëggu maanaam ci ne xamuma ban baat la wax mu bi nga xamante ne moom fa yaqulu day wax ne laa adri man de xamuma sami'tu daan naa dégg daal am na nit ñi yaquluna ñuy wax say mbir fa qultuhu ma daal koy wax lii daal man daal bon man ci mariirandoo laa woon daal man daal mariirandoo laa naa dégg daal am na lu daan wax Euh, am na daal lu ñu wax mais je m'en plus hein mm. euh, voilà kooku moom musiba dal am mm. nañu yàlla sàmm maanaam dañuy gis kon euh, ne lii kon dañuy gis ne julli googu ñuy julli dafa am rapport li mu tax nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko moom mooy leeral gi mu leeral ne sayyidat Aisha radiyallahu anha ma nga fa woon sayyidatna Asma tamit ma nga fa woon te bokkul ci ummahatul mu'minina radiyallahu ta'ala anhu jami' xadis bi indiwoon ci xadis 86 ak 184 745 ak 922 dana ñëwaat xadis numéro 1235 1373 2364 ak 7000 7287 imam an-Nasa'i imaamu Malik indi na ko xadis numéro 510 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 2062 euh, imam Ahmad indi na ko xadis numéro 26925 26963 26964 vingt-six mille neuf cent soixante-seize ak vingt-six mille kon dañ gis ne ñi nga xam ne ñoo ko indi ci waa ashaabu kutubu sitta mooy imam al-Bukhari ak imam an-Nasa'i maanaam kon ñi nga gis ne amma imam Muslim ak imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom ñëpp kenn indi wu ko ci rahimallahu al-jami' mu ne baabu man ahabba al-ataqata fi kusufi ash-shams baabu buntu man ka nga xamante ne ahabba dafa sopp al-ataqa maanaam ak eh, goreel maanaam goreel jaam fii kusuufi shamsi ci euh, bu ñu maanaam jàppee jant bi maanaam jamono ji nga xamante ne moom la ñu jàpp jant bi dafay wax na bokk na ci teggin yi ndax gisoon nañ ci yenn ci teggin yi waxoon nañ tamit comme ak sadaka ah waxoon nañ ci saraxe maanaam am na buntu bu mu ko doon wax maanaam mu am ay teggin yoo xamante ne am na yuñ ci jotoon na lim maanaam mun bii tamit bokk na ci moom mooy goreel jaam tamit daf cee bokk ci buñ fekkente de dañoo jàpp jant bi ñu war a dem ci euh, julli gi nga xam ne moom lañ ci jullee ak ci occasion boobu ñu jàpp jant bi loolu tamit bokk na ci mun a qaala haddathanaa bil-isnaad al-muttasil fii awwal kitaab ilayhi haddathanaa Rubay' Rubay' ibn Yahya dañ koy wax ar-Rubay' di wax Rubay' ibn Yahya ibn Miqsam al-Mar'i euh, di euh, daakantam nekkoon Abul Fadl al-Ashnaani rahimahullahu ta'aala di Euh, waa Basra moom mi ngi génn àdduna ci deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala haddathana Zaida mooy Abu Salt Za'idat ibn Qudamah as-Saqafi génn àdduna 160 ani ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom waa Kufa la rahimahullahu ta'ala an Hisham mooy ibn Urwa ibn Zubayr ibn Awwam an Fatima te mooy bintul Munzir an Asma mooy bint Abu Bakr radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat laqad dëgg-dëgg amara digle na annabi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bil ataqa ci goreel jaam fii kusufi shamsi ci bu ñu jàppee Eh, jant bi maanaam kon loolu day tekk la tamit ne bu fekkente ne dañoo jàpp jant bi goreel ci jaam bu fekkente ne mën nga ko wala boog nga def loo xamante ne lu mel noonu la maanaam masalan eh, nga eh, jël nit koo xamante ne xëy na dafa nekk ci ay jafe-jafe nga jàppale ko comme ni jaam yi ni mu amatulee nii maanaam ak it nga def loo xamante ne daal acte la boo xamante ne xeet dimbali nit la ci loo xamante ne lu ama am solo la masalan tey nga yoroon pare masalan sa kër. Euh, amul moom lu mu ko faye maanaam nga ne ko fi mu toll léegi éponger naa la dette bi wala yo noonu wala baal naa la maam yooyu moom da daa daa mu goreel ko day xaw a tolloo wala day jegewantoo wala yu mel noonu maanaam jëf jëf ju mel noonu euh, yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ne yu ñu sopp la maanaam ci tënk daal maanaam mboolem jëf yu baax ak yiw dafa nekk loo xamante ne lu ñu sopp la ci occasion yu mel noonu ngir ne comme ni nga xam ne maanaam loolu ak taxawee jëfu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak sunnaam ak mbaaxam ak ni nga xam ne noonu la ubbi ko ak jikkoom yu rafet yi loolu ngir ne moom gis nañu lien bi mu am ci diggante moom ak jante beeg weer wi ci mbir moom tamit bu ñu jàppee jant beeg weer wi yow it nga daal di jëf maanaam nga fàttaliku yenent bi sallallahu alayhi wasallam ngir jëfee jëfin yu sell yi nga xamante ne moom la daan jëfe moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama imam al-Bukhari indi na xadis bi xadis numéro dina ko indiwaat bokk xadis numéro deux mille cinq cent dix-neuf ak vingt imaam euh, euh, euh, Abu Dawud imaam Muslim indiwul xadis bi imaam Abu Dawud moo ko indi xadis numéro mille cent quatre-vingt-douze imaam Ahmad indi xadis numéro vingt-six mille neuf cent vingt-trois ak vingt-six mille neuf cent vingt-quatre maanaam kon ñu gis ne xadis bi imaam Al-Bukhârî moo ko solo ak imaam Abu Dawud ama kon imaam imaam Muslim imam at-Tirmidhi euh, an-Nasa'i imam Ibn Maaja rahmatullah ala jami ñoom ñëpp kenn solowu ko ci te comme ñu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñaar rek ñoo solo yeneen ñeent yi solo wuñu ko rahimallahu al-jami' na ne baabu salaatul kusuufi fil masjid baabu buntu bi day leeral ne salaatul kusuufi def na julli julli baaw naan fi nga xam fil masjid ci jumaa ji amma li nga xamante ne maanaam hadith bii nga xamante ne moom lay indi moom imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daf ci Euh, maanaam buntu bi ci euh, daf koy daf fi indi di leeral ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sa euh, saa yoo xamante ne maanaam buñ bañ jàppee jant bi dafa ñëw ci jumaa ji maanaam ngir julli li nga xam ne moom mooy jullik baaw na jullik euh, buñ jàpp jant bi te loolu tamit moom mooy li nga xamante ne mooy li jaadu gisoon nañu wuute yi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim ci ne maanaam bu fekkente ne dañoo jàpp weer wi ndax dañuy ñëw ci jumaa ji ci jumaa ji jullee ko waaw wala déet loolu tamit gisoon nañ ko waaye amma li nga xamante ne moom mooy bu ñu jàppee jant bi mu def na ko jullee foofu naka noonu ma def na ko jullee ci yeneen place yi maanaam wuñ mu nekk place bi nga xamante ne moom la ñuy euh, jullee su fekkente ne euh, dañuy baaw naan wala boog dañuy julli euh, julli bi nga xam ne moom mooy jullit ayit amma tamit li nga xamante ne tamit moom mooy yeneen maanaam julli jullit baaw baaw naan loolu bokk na ci li nga xamante ne mat naa leeral mooy ne ñu def ko ci place bi ñuy jullee ayit mooy li nga xam ne moom mooy li gën. ba waaye nag wuute na maanaam ba mu def te loolu dañ ko fàtte woon wax dafa mel ne ci jamono jooju ba mu def bu fekkente ne Madina la ndax bu fekkente ne Madina la ñu jullee ko ci jumaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam lu ëpp ci borom xam-xam ne moom lañ gënal rahmatullah alayhim lu tax parce que dañu ne jëf biir Madina Madina ñu fay julli baaw naan te yenente bi bañ a teew sallallahu alayhi wasallam loolu jaaduwul te kon moo tax mu ne nañ ko defee ci jumaa ci foofa am na tamit comme Hanafi rahmatullah yokk nañ ci jumaa yi euh, Makka ga ak fi nga xamante ne moom mooy masjidul aqsa wallahu a'lam <coughs> ne qaala bil isnaad muttasil fil kitaab li haddathana Isma'il te moom mooy ibnu abi Uways mu ne qaala haddathani Malik mooy ibnu Anas ibn Malik mu ne an Yahya ibn Sa'id te moom mooy al-Ansari an Amrata bint Abdurrahman mooy al ansariya al madaniya an Aisha mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha am na xaq am na am na yahud bu jigéen boo xam ne jaa at dikke na ko tas aluhaa di ko laaj maanaam fa qaalat mu ne ko maanaam donc ba ba ba bañ ko ba mu ko waxee la mu soxla wala mu jox ko la mu soxla mu daal di koy wax moom yahud bu jigéen ba a'azaki yàlla musalla allah bur yàlla min azabil qabri ci buggalum bàmmeel maanaam mu ne sayyidat Aisha ndekete xam ko woon radiyallahu anhu maanaam loolu tamit day waree ne dina am ay xaqaayiq yoo xam ne sahaaba yi radiyallahu anhum moom mën nañ koo bañ a xam feek yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxu leen ko wala boog yu mel noonu nee na fa sa'alat mu daal di koy laaj Aisha sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha mu daal di koy laaj rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam daal di ko ayu azabu ndax def na musal mbugal annaas nit ñi fii quburihim ci seen bàmmeel fa qaala mu daal di wax rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam idan maanaam nekkal aju muslu yàlla nañ yàlla musal billahi ci moom maam ñu ngi muslu billahi ci buur yàlla min zalika ci loolee maanaam summa topp nag rek ba mu daal di dem yéeg rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam zaata ghadatin maam ci maam ab ab bés maam ci suba markaban ak warwaay fa kasafat ñu daal di mu daal di muuru ashams jant bi fa raja'a mu daal di dellu si moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam duhan ci yoor yoor maanaam dafa am daf doon dem am na fu mu demoon waaye nag mu daal di ñu yoor yoor am mu yenente bi sallallahu alayhi daal di dellu si fa marra mu daal di romb rasulullah maanaam waaye ba muy dellu si ci yor yor la ma maanaam bi mu xëyee ci la dem waaye bi ñu jàppee jant bi daa dellu si moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais mu tombeek yor yor fa marra mu daal di romb moom rasulullah ndawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam bayna zahrani yi ci digg al xujura al al xujari mooy kër yi maanaam mooy appartement yi nga xam ne moom la ñu amee woon ñoom soxna yonent bi alayhi salaatu alayhi alayhi salaatu wassalaam radiyallahu ta'ala anhunna summa topp nag qaama mu daal di taxaw fa salla mu daal di julli wa qaama mu daal di taxaw annaas nit ñi waraahu ci ginnaawam qiya fa qaama mu daal di taxaw maanaam kon gis na nit ñi dañuy julli waaye fii euh, dañuy gis ne euh, waxul ne ci jumaa ji la ne waaye dafa am ñaari mbir bu koy tegtale bu njëkk bi moom mooy le fait que moom ci boppam moom maanaam ci hadith bi bu ñu ko xoolee dañuy gis ne dafa ne dafa romb kër gi maanaam Euh, euh, maanaam appartement yi maanaam kon bu boobaa dañuy xam ne ci jàkk ji ci jumaa ji la dugg loolu mooy benn ngir ne ñoom ñaar ñoo takkaloo mooy benn ñaareel bi ci def lu muy bi bi ci def moom mooy ci riwaaya bu nekk ci Sahih imam Muslim foofu am na ci euh, maanaam tudd na fa jàkk jumaa ji ci jëmmi boppam kon loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi summa topp euh, maanaam maanaam maanaam faqaam mu daal taxaw qiyaaman ak taxaw tawilan gu gudd summa topp raka'a mu rukoo rukuwaan ak rukoo tawilan gu gudd summa topp rafa'a mu yëkkati bopp faqaam mu daal taxaw qiyaaman taxawaay gu gudd tawilan gu gudd woowoo te fekk moo gën a liwal qiyaam taxawaay la wala bu njëkk bi summa topp ruk raka'a mu rukoo rukuwaan ak rukoo tawilan gudd woowoo a liw daal di jóg fa sajada mu daal di sujóot sujuudan sujóot tawilan damay tey tegtale ne sujjóot gi daa war a gudd summa topp qaama mu daa taxaw fa qaama mu daa taxaw qiyaaman Ah, ak ah, taxawaay tawilan bu gudd waxoo ci moom kat duunal xiyaam moo gën a néew taxawaay la bu njëkk bi su ma kat moo gën a néew roko roko la wala bu njëkk su ma topp qaama mu daal taxaw xiyaaman kat taxawaay tawilan bu moo gën a néew xiyaam taxawaay ma topp rakka amu daal roko roko an ak roko tawilan bu gudd su fu waxoo moom duuna moo gën a néew ak roko roko la wala bu sajada mu daal sujjóot waxoo ci moom duuna sujjóot moo gën a néew sujjóotal awal sujjóot bu njëkk gi maanaam kon ñu jàngee ci tamit ne sujjóotu ñaareelu rakka bi moo war a ji sujjóot yooyu ñoo war a gën a gàtt sujjóotu rakka yi nga xam ne moom mooy njëkk yi maanaam eh, ñaari rakka yu njëkk yi sujjóot yooyu ñaari rakka yu mujj war a gën a gàtt wala bu la neexee nga ne ñaari rakka sujjóotu rakka bu ñaar rakka bu njëkk bi ñaar yooyu ñoo war a gën a gàtt sujjóotu rakka bu mujj bi summa topp insarafa mu daal di génn ci julli dem da daa di da daa di cay noppi bokk fa qaala mu daal di wax moom rasulullah ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam ma sha Allah lu soob yàlla an yaqula ci mu wax ko summa topp amarahum mu daal leen di digal an yata'awwazu ne nañu muslimin azabul qabr ci mbugalum bàmmeel hadith bi gisoon nañ ko euh, te gisoon nañ te euh, ci suñu jotaay bi wees moom la ñu gisoon te gisoon nañ taxrij bi maanaam xadis bi gisoon nañ fi xadis numéro euh, mille quarante six ak mille quarante sept ak mille quarante neuf euh, daañu ko gisaat euh, ci mille cinquante huit ci kanam ak mille soixante quatre ak mille soixante cinq ci kitaab bi nga xam ne mooy kitaabul kusuf après daañu ko gisaat ñetti yoon mooy mille deux cent douze mille trois cent soixante douze ak trois mille deux cent trois Euh, amma imam Malik inna ko xadis numéro 507 ak 509 imam Muslim tamit noonu comme niñ ko gise woon taxrij bi gisoon nañ ko ci xadis yi buñ leen mujjee gis walillahi alhamdu wal minna mu ne baabun laa tankasifu shamsu li mawti ahadin wala li hayaati maanaam baabun bunte ngi nii laata buy wax ne laa tankasifu du wuññeeku ak shamsu jant bi li mawti ngir Euh, maanaam laa tankasifu du mu jàpp ash-shamsu jant bi euh, li mawt ngir dee ngir dee ngir génn àdduna ak ahadin kenn wala li xayaati du caage nag ngir dundam maanaam lii muy nekk li nga xamante ne moom lay leeral imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko indi ngir di leeral maanaam bu leen jàpp ne am na lien ak dundu kenn ci nit ñi wala ak génn àddunaam amul lien at lii xew ci ñun suñuy ngir ñun maanam lii xew ci suñuy dund ñun nit ñi maanaam amul lien ak jàpp bi ñuy jàpp jant bi ak tëj maanaam ak loo dégg amul lien voilà lii nga xamante ne ngir ne da doon li tax moom mooy ne euh, Seydina Ibrahim alayhi salaam di doomu yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu nekkee génne adduna ndaw maanaam euh, ci la mbir mi xewe woon maanaam ci bis boobu muy leeral nag ne loolu loolu amul lien nit ñi di wax ne xëy na loolu moom moo tax mbir mi xew mu ne nag ah ah amul lien maanaam amuñu euh, amul amul lenn lu leen lëkkale kon loolu tamit dañ ko war a xam maanaam war koo jàppee noonu te euh, mu ne rawaahu loolu solo na ko Abu Bakr mooy seen Abu Bakr xadis boobu gisoon nañ wala mu ngi rafetlu mu Shuba moom it xadisam gisoon nañ wa Abu Musa moom it gis nañ ko wa Ibnu Abbas tamit gis nañ ko wa Ibnu Umar gis nañ ko radiyallahu anhum <laughs> ñëpp gis nañ ko te dina am yuñ ciy gisaat euh, léegi nag mu daal di indi musnad xadis boo xamante ne. Euh, moom gis nañ ko waaye tudd leen mooy hadith sayyidina Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu ta'ala anhu qaala bil-isnad al-muttasil fi awwal kitab li haddathana Musaddad euh, ah, moom ibn Musarhad euh, qaala haddathana haddathana Yahya moom al-imam ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan mu ne an Isma'il moom mooy ibn Abi Khalid moom Isma'il ibn Abi Khalid tabi'i boobu rahimahullahu ta'ala an Qays wax mu ne qaala haddathani Qays moom mooy borom fukki voilà borom fukki Qays ibn Abi Hazim ibn Awf dégg nga al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abi Mas'ud te moom mooy al-Badri radiyallahu ta'ala maanaam gisoon nañ ko xadis bi ah am na wa qaala mu ne qaala rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam wax na ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam ash-shamsu jant bi wal qamaru ak weer wi laa yankasifaani du ñu leen jàpp li mawti ngir génn àdduna ak ahadin kenn wala li xayaati du caage ngir dundam walakinnahuma waaye daf fekk ne ñoom ñaar ayataani ñaari aaya la min ayati la ci aaya yàlla yi ah moo tax da gis ne le fait ñoom ñaari aaya lañ ci aaya yàlla yi ba ñu wuññee ba ñu ba ñu ba moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu amee ci gis-gis goo xamante ne tamit musu koo gis maanaam loolu comme ni nga xamante ne noonu la demee ba mu rañaanee borom subhaanahu wa ta'aala wa laqad ra'aahu aayatan euh, min wa laqad min aayaatinal kubraa maanaam won nañ ko ci suñu aaya yu mag yi wala min aayaati maanaam loolu day tegtale maanaam ne. Euh, loolu kon maanaam place la boo xamante ne euh, wuññeeku bu mag da ciy amee voilà dégg nga mu ne fa iza ra'aytumuhuma soo leen leen gisee ñoom ñaar ñii fa sallu na ngeen julli <laughs> la ilaha illallah ah. xadis euh, bi imam al-Bukhari doon na ko xadis mille quarante et ci buntu bi fii ko mujjee ci téere bi fii la koy mujjee indi waaye dana ko indi waat xadis numéro trois mille deux cent quatre imam Muslim indi ko xadis numéro neuf cent onze ñaari yoon imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro mille quatre cent soixante-deux imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro ko xadis numéro dix-sept mille cent un kon dañu gis ne euh, ci euh, maanaam waa ashaabu kutubu sitta ñun ñëpp ko ba mu def imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' muna qaala bil-isnaad al-muttasil fii awwalil kitaab li haddathanaa Abdullahi ibn Muhammad moom mooy al-Musnadi muna qaala haddathanaa Hishaam moom mooy ibn Yuusuf as-San'aani mooy Abu Abdirrahmaan al-Abnaawi mooy qaadi boobu rahimahullahu ta'aala muna qaala akhbaranaa Ma'mar moom mooy ibn Rashid an az-Zuhri mooy ibn Shihab az-Zuhri wa Hisham ibn Urwata ah, voilà Hisham ibn Urwata maanaam Ma'mar da ko jëlee ci ñaar az-Zuhri wala Hisham ibn Urwata ñoom ñaar ñëpp an an Urwata te moom ibn Zubayr ibn al-Awwam an Aisha mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat kasafat maanaam jàpp nañ ash-shams jant bi ala ahdi rasulillah ala ahdi ci jamono rasulillah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam fa qaama mu daa taxaw annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa salla mu di julli bin naas ci ni ma mu jullee nit fa ataala mu daa di guddal alqiraata njàng mi summa topp raka mu daa fa ataala mu daa di guddal roko roko ga summa topp rafa mu daa uh, uh, yëkkati rasahu boppam maanaam daa di wax sami Allahu liman hamida fa atala mu daa di guddal qiraata jàng wéyete moom jàng duuna gën naa nii wal qira qiraati yi njàngam al ula bu njëkk bi summa topp raka mu ruko fa atala mu daa di guddal ruko ruko duuna ruko lu gën a néew ruko wala wal bu njëkk bi summa topp maanaam mu yëkkati ra'sahu boppam fa sajada mu daal di sujjóot sajdatayni ñaari sujjóot loolu kon day leeral li nga xamante ne moom mooy yeneen xadiis yi nga xamante ne moom la ñu romb ma topp qaama mu daal taxaw fa sana mu daal di def fi rakaat yi ci rakaat saane te ñaareel ba misla la mu def ci bu njëkk ba kémug lee summa topp qaama mu daal taxaw fa qaala mu ne inna shamsa naka jant bi wal qamar ak weer bi laa yaxsifaani du ñu leen jàpp li mawti ngir génn adna ahadin kenn wala li xayaate du caageen ak dundam walakinnahuma waaye ñoom ñaar ñi aayataani ñaari aaya la mi ayat la ca mooy daf leen wan ibadahu jaabam yi waaw yooyu gis ko rapport bi mu am comme yàlla li nuriyahu min ayatina kubra min ayati eh, min eh, ayatina li min ayatina ci sourate Isra ak wa ra'a min ayati rabbihil kubra fa iza ra'aytum kon soo leen gisee zalika loolu fafza'u na ngeen daw làqu ila salaati jëm ci julli maanaam julli mooy delluwaay bu mag bi julli mooy li nga xamante ne saa su moom la ñuy làqoo julli mooy li nga xamante ne mooy li gën a gaaw ci jokkale diggante nit ak boroomam subhaanahu wa ta'ala julli mooy li nga xamante ne loo mën a gis ci lu raglu wala boog lu lay dégloo boo ca demee borom bi subhaanahu wa ta'ala dana la ci wal ak ubbee ay mbir yoo xamante ne du lu ko ubbee ci beneen buntu bu bokk te buntu julli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 rasulillah